di suuratu banu israil alayhi salaatu wassalaam ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim qul law antum tamlikuuna xazaa'ina raxmati rabbi idan la amsaktum xashyata al-infaaq wa kaana al insaanu qatuura suñu boroom azza wa jal mu ne qul waxal yow rasuulullah sallallahu alayhi wasallam waxal waa qurayshi ñii di la iñaane tane boroom bi tabaaraka wa taala yónniwu la ndax yow mbindeef nga koom ñun moo naka sax la boroom bi du yónnee koo xamante ne di yebal koo xamante ne nii mbindeef la ni ñëw di ko def ci ñun di ko def yonent suñu boroom nag ne waxul wax leen law antum cëy bu doon ne yéen ñii de tamlikuuna yéen a moom yéen la boroom bi teg ci seen loxo moomale leen xazaa'ina raxmati bi màndaxe ya nga xamante ne nii mooy xéewalu wërsëgu borom bi tabaaraka wa taala cëy bu ko tegoon ci seen loxo de xéewalum yu màgg yi waaye yërmandeem yi yi nga xamante ne mooy ak cell de ba ci sax nekk def yonent loolu bu doon seen loxo la ko teg céy bu doon lool la de wonde bu boobaal ana lan mooy xew borom bi mu ne idan de muy xazaayinu rahmati yërmande borom bu yaatu ji bu woon seen loxo bu leen ko moomale woon idan konoonte kon la am sa saktum de ngeen ko téye du ngeen ko joxe ndax lan xashiyatal infaaq ndax ragal ñàng ndax ragal li nga xam ne dépense ndax nay mooy ragal di génne di joxe ndax nay loolu la de mooy dañ naan wuu de tak dañ koy dañ koy dañ koy chantage di yokku prix yi yow imagineel xalaatal nit ñi cëy bu doon ne li nga xam ne mooy ak noy yi nit ñi li tax mu mën a nooyi bu ko borom bi tabaaraka wa tegoon ci ay loxo yi nit ay multinational ay usines yoo xamante ne ay nit ñoo xam ne ñoo ko moom nga xam ne ku wara a noyyi ci àddina bi ci ñoom ngay jaar ñoo lay branché nga mën a noyyi lool bu ko tegoon seen loxo wallahi tey caaf dina raw xam de gis nga rek rawatina yow xoolal nit ñi bu dul dara ci mbiru àddina yii rek bu xew di jege walla ay événement comme korite gi xewoon daaw ngi nga xam ne noonu lañu la prix yi nga xamante ne nii mooy li jëm ci wàllu ganaar yi ak yooyu ak yeneen prix ah saa bu xew amee wala aw xew-xew ni ngay gise ñuy jëkkante di yokk li nga xam ne prix yi ñenn ñi naan demande bi dee baadaa daa bari moo tax mooy ñiy soxla marché bi dañoo gën a bari loolu day nekk dëgg léeg-léeg waaye nag dañ ciy exagérer léeg-léeg dañ ko yokk loo xam ne daanaka kenn du ko mën a laal ba korite gi sax ña nga xam ne seen kër ya ñoom dañ doon yar ay xar te amuñuy ganaar dañoo mujj jël ci xar yoo yële daal di ciy reen di ndax amuñ luñ jënd ganaar loolu nga xam ne yow xamaa nit ñu mel noonu boo jëloon te ñooñ kat ñun ñi koy def def ñun léegi xalaatal yéefiru Quraysh yi léegi mooy nit rek mooy nit en général boo ko tegoon loolu ci loxoom xéewalul li tax nit ki mën a dox li tax muy am wër gu yaram loolu ku ñu ko tegoon ci loxoom tay ñu dee dina am ñoo xamante ne ndaw carnage nit ñoo xam ne dañuy dee nii weñ parce que dañ naan leen waru ngeen li ngeen liñ leen laaj ne fay leen ko fayu ngeen ko ñu couper leen léegi arrêté seenu noy yi ngeen dem laa bi siina suñu woroom nag ne mën bu ma leen joxoon sama xéewal yu mag yi lu raw yi yu yu mag yi yu xéewal yi cëy bu ma leen ko moo la walan de la am sa idan bu keroogee la am sa tum di ngeen téye mbir yi de xasyatal infaaq yi ndax ragal ñàkk ragal dépense du ngeen joxe tous ngeen dul joxe de léegi nag suñu boroom ne wa kaana al insaanu te gis nga nag nit ki mooy ki nga xamante ne daa desee gëm yàlla wala gëm ne yàlla waaye ni mu ko gëmee dëgërul rawatina yéeféer bi xatuura moom jikkooy ji nga xamante ni mooy nit borom bi da koo mooñaale mu nekk koo xam ne ku ngott la ku ñàkk la koo ku nay la koo xamante ne nii lu baax te loolu lépp dañ koy day day ñëwaat rek mooy la mu waxoon de suuratul maarij rek xulnal insaana xuliqa haluwa ida massahu wa ma massahu alxayru manua mooy moom daal noonu la day nekk nekk koo xam ne am yambar la nekk koo xamante ne nii day nekk koo xam ne daal ida massahu shar bu dee loo xam ne safaan moo ko laal jazua nga gis ko muy saalit fu ne mu dem diis ko fa comme niñ ko gisoon ci jataay yële weesu ñépp xamal ko ne ne mu ngi ci problème waaye wa ida massahu alxayru manua bu dee nag li nga xam ne yiiw mooy xéewal yi buntu xéewal yi ubbeeku nag ci kanam au lieu mu boole koog nit ñi bokk koog nit ñi waaye déedéet da leen koy xañ lool lañ gisoon rek bi mu naan. wa ida naam naa ci laayaab juróom-ñett fukk bi ak ñett naan bu ñu xéewalee alal insaani ci kaw jaam bi nit ki enrada mu daal di dummóoyu xéewal goo gële mooy ya ca gàllu ca alal joo jële ci xàq mu bañ dummóoyu dummóoyu boroomam di ko xéewal wana aabi jaani bi ba pare nag mu daal di beru sori ci wàllam nag ne lii moom ngir moom kese la daal di koy siis ñi ci des kon nag mbir maa ngi noonu mu ne kon wakaanal insaanu te nit ki nag dafa nekk kat wuraa koo xamante ne aji téewaakoon la lu baax la mu yor bëggu ko bokk ak kenn lu dul ko borom di yar lépp koo xam ne amoo yarub lislaam wala borom bi may la ay jikko yu tedd yoo xamante ni mooy ne jikko yu ñeewantal ñeewante am yërmale ci ñeneen ñi même bu dul jullit loolu bu ko borom bi doxalul kum ko joxul loolu moom manoo di joxe noonu rek ndax looy joxe boo ci amul retour sur investissement mooy lii may joxe bu ma dul dara man du ma ci def dara loolu nag loolu en général waaye nag moo tax loolu fekk nit fóotu ngir mu man ci génn foog mu nangu sóobu ci alquran sóobu ci sunna yonent bi salawatullahi wasalaamuhu alay ñu waroon ne mu ne wala xad yéen ñi doon weddi naan yonent bii moom yónniwu ma ko naan sax ak borom bi nan lay yónnee nit comme ñun di ko yónni di ko yónni di ko def ndaw mu ne leen ma wax leen koo xam ne yéen sikki sàkkaw ngeen ci da sax ci ñoom ngeen demoon kat yahuud ya naan leen di leen laaj naan leen ay wa laaj ndax xam ngeen ne ñoom nee nañ ahlu kitaab lañ mooy borom bi joxoon na leen téere boo xam ne yéen waa Quraysh yoonu ngeen ko ba ngeen demoon ci ñoom di leen laaj ñu jox leen ay laaj yoo xam ne ci ngeen di mën a wa dem loo daal di noppiloo yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax gëm ngeen ne ñoom ñoom Seydina Muusa alayhi salaam moom borom bee ko yónni mu ne nag comme si gis nga ko yónni woon yo Seydina Muusa jox ko lam ko fa joxoon foofale moom moo yónni Seydina Muhammad mi alayhi salaatu wassalaam jox ko yii nga xam ne moom la ko jox ngir mu ëndil leen ko muy alquran ji yéen waa Quraysh ñi di weddi mu ne wala qad dëgg-dëgg atay naa joxoon nañu Muusa yonent ba nga xamante ne nii alayhi wassalaam moom la suñu borom tudd moom moo tudd Muusa tisa aayaatin juróom-ñeenti laaya yu màgg màgg bayyinaatin yu leer naññ na fasal léegi nag laajal bani israil demal ci waa banu israil nga laaj leen id jaahum keroog bi nga xamante ne ci la leen seydina muusa alayhi salaatu wasalaam dikkal ak yu leer yii waaye bayyinaat yii nii kan la gën a dëkkal mooy Firawna ak gaa yi nga xamante ne nii ñoom ñoo ko topp kon nag mu ne fas al bani Israil mooy yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam wala yow mi nga xamante ne nii mooy yow jullit bi wala yow mi nga xam ne mooy yéeféer bi nga xamante ne nii moom mooy di dengi dengi ci wax jii que ne lii nii amoon na mooy demal nga laaj waa banu Israil id jaahum keroog bi nga xamante ne nii mooy laaj leen ndax Seydina Muusa est ce que joxoon nañ ko lu ñu naan tisan ayat xamante ne nii juróom-ñeenti muy neuf laaya yoo xamante ne ay mandarga yu rëy rëy rëy yooyu wane sañ-sañ man-man sañ-sañ nga kattanu borom bi tabaraka wa taala keroog bi nga xam ne ci la leen seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam daal di dikkale léegi nag mu ne kon nag lan la woon mu ne kon nag faqaalu lool nag ngir surtout lii nag c'était pour Firawna mooy laajal xabaar bii nii est-ce que am na am déet demal nga laaj ko waa banu Israël boo leen laajee ñoom de dinañ la dëggal ne ah loolu de amoon na léegi nag mooy tisan ayat yooyu ngir Firawna ak gaayam la woon ñi nga xam ne ñoom ñoo weddi woon ñoom ñoo ñële bokkaalekatu yàlla yu mag yoo yëlee mu ne is jaahum ba mu leen dëkkalee nag faqaala lahu Firawna Firawna nag ne gaa yi ne xamante ne nii ci la ko dëkkal ci laaya yii nga xam ne moom lañ tudd de mu ne Firawna ne ko inni man mii Firawna la azunnuka ya Muusa mashura ne man de la azunnuka yow Firawna man mii ma yow Muusa bok man mii de di Firawna inni dëgg-dëgg man la ko man daal am naa njort te jàpp naa ne yow mii mashura mooy nit nga koo xamante ne nii dañ laa nax de dañ laa wor ndax ni ma la xame woon man mii nga xamante ne xéewal gi ma la defal ba may rendi xale yi yi daal moo lay rendi ba pare ma yar la fii ci sama pale bi defal la lépp nga ñëw amoo dara looy wax nga nekk mag def fi sa tojaange gi nga defoon comme nam gonoon wa wa faal nga def sa fa jëf ju bon danga fi jëfoon rey nit daw ba pare nga daal di ñëw naan fii nii yow yàllaa la yónni ba pare di weddi di ma di ci li nga xam ne mooy ngëm-ngëm giñ ma sànni fekk fi suñu bàyyi ak suñu maam yi man nag jàpp naa ne kon Firawna yow mii daal bon koo xam ne fa nga moom la naan naan man daal jàpp naa ne yow Muusaa mi masxuura dañ laa wor daal am ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhi ñu ne noonoo mooy Firawna li mu jublu ci masxuuraam yi mooy ne dañ laa faj mooy dañ laa liggéey ne ko man damaa jàpp ne mooy mu ngi koy tuumaal ci xelam ne ndax manoo ànd ak xel mu jaar yoon quand même Muusaa yow mi nekkoon fii ci palais bi xam ni mu demee sama ngàngunaay geeg sama dooleeg ni nga xam ne mbir yi noonu la demee fii Égypte ak ni nga xam ne noonu la mbir yépp di doxe nga ñëw naan li ñu nekk baaxul noo man damaa foog ne yow mi Firawna yow Muusaa non dañ laa wër war a faj waay dañ war a la liggéey am beneen ñu ne noonoo li muy tekki mooy saaxiraa mooy ne man daal jàpp naa ne yow mi am jabarkat nga ndax sa aaya yii nga fi indi mooy yii mandarga yii mu indi te loxoom bala leen wanoon ak jayatam wa boom la leen njëkk a wan mu ne dan daal jàpp naa ne man Firawna yow mii daal am jabarkat la loolu la borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim di wax léegi nag bi mu waxee loolu ana la ko Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam tontu loolee la gis inshaa Allahu ta'ala ci jota